la nag safara la di ci xuppe ñi ko gëmul te toppuñu ko mu ne loolu nag mooy aljanna waaw kon moo tax mu ne moom alayhi salaatu wasalaam kon dajjaal amul benn yonent boo xam ne masula xupp ay ñoñam nee na même Seydina Nuux ci beneen xadiis nee na Seydina Nuux alayhi salaatu wassalaam ci boppam xupp na ci yoneen ay nee na man nag li ma leen ciy nettali ci dajjaal amul benn yonent bu masa nettali lu toll noonu waa këram xoolal ci àjjanaam jooju mu yor mu ne inna dajjaala alayhi salaatu wassalaam balee ji kitaabu alfitani wa atrafi sha wa ashraati saa bi nga xam ne mooy si saxiixu imaamul muslim tey génnuñu imaam muslim tey moom ñu ngi ci imaam saxiixu imaam muslim loo ñu fi wax rek xamal na mu ngi ci saxiixu imaam muslim que mënoon nañu jël ci yeneen yi mais on a préféré yem ci saxiixu imaamu muslim kese waaw bu ko defee euh, euh, référence yi simple ku la fi nekk nar laa fontoo delloo ko foofu rek mu jeex. yonent bi alayhi salaatu salaam ne xadiis Seydina Xudayfat ibn al-Yamaan mu ne inna yonent bi alayhi salaatu salaam nee na inna dajjaala yaxruju wa inna ma'ahu ma'ahu maa'an wa naaran fa amma alladhi yaraahu an-naasu maa'an fa naarun tuhriq wa amma alladhi yaraahu an-naasu naaran fa maa'un baarid azbun faman adraka dhalika minkum falyaqa fi alladhi yaraahu naaran fa innahu maa'un azbun tayyib allah yonent mi alayhi salaatu salaam ne inna dajjaala ne leen masiixu dajjaal dajjaal yaxruju day génn wa inna ma'ahu maa'an wa naaran de maa'an wa naaran day yor ndox mooy fu neex fi mu doon wax lim ne àjjana la day yor safara mu ne gis nga li nit ñi gis ne lii ndox la mooy fi neex mu ne lool safara la ci dëgg-dëgg xaqiiqaay mbir yi lool boo tax nit ndeke bari na lu ñuy gis loo xam ne jàpp ne xaqiiqa la ndeke du xaqiiqa mooy du réalité loolu nag bokk na ci liñ doon wax léegi ñi nga xam ne bari na ñoo xam ne dañu jàpp ne ñoo yor diine yi ñoo ci ne ndeke loolu du réalité newuñ ci dara ñooñu dañuy këpp tël in baana jahran annama shuyuukhu hadha az-zamani julluhum fuquu moom la boroom masaalik doon wax si euh, euh, sëñ bu mag bi radiyallahu anhu leer na nàññe këne annama shuyuukhu këne dëgg-dëgg gis nga bari na sëriñu hadha az-zamani suñu jamono jiite jamono ñoom la doon wax sëñ bi waxul woon ñun suñu jamono ah radiyallahu anhu jamonoom la doon wax yow bu dee jamono yi Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu moo meloon noonu ba mu naan leer na naññ xanaa kay ku ko bëggul a gis daf laa neex ndax leer na naññ annama shuyuux que ñi ñuy wax siriñ fii léegi fii suñu réew mii ak suñu àddina bii li ma ci xam li ma fi gis ta xam ko gis nga bari na li ëpp jullu jullu mooy yëpp li ëpp leur dans leur majorité fuxuuxu ay këpp tël lañu ay piège lañu ngir taalibe yépp ñu leen topp loolu bu dee te ñun xam nañ ne jamono jooj moo tane woon fuuf moo tane woon suñu ta suñu jamono ji léegi bu dee jamono jooj noonu la meloon ñun dañ naan jullu wala lu ñuy wax ah moo tax mooy loolu nit ñi dañuy foog ne ñii ñoo yor mbir mi ndekete du réalité fausse fausseté la caaxaan la de boo leen toppee dinañ la dinañ la tàbbal ci safara ndax ñoo ñoom maxaaliqu xayr la mafatixu shar ndax ñoom au lieu ñu mel ne yonent bi alayhi salaatu doon wax nit ña nga xam ne dañuy ubbi bunt yiiw tey tëj buntu mbon ñoom dañuy ubbi buntu mbon caabi mbon lañu tey tëj buntu yiiw wal iyaadu billah waaw moo tax bari na lu nit ñi jàpp réalité laysa bi réalité bal huwa baatil mu ne kon loolu képp koo xam ne dajjaal lim leen di wan ndoxam moomu ñu foog ne mooy lu neex xéewal yi muy woote yu neex yi nga xam ne ku ko topp daanaka yow moom dangay ñàkk dalay lay dangay dangay fàtte ñàkk mu ne gis nga loolu mooy dëgg dëgg dëggu safara moo tax nit bari na alal nit ñi di ko ñee ci biti waaye moom mayor yor alal ji la muy dund ak la muy yëg moom moo xam na ne alalam ji safara la ci moom loolu moo tax ñe ñaata milliardaire ñaata borom alal ñoo xam ne ñu aisé lañ ngay gis ñu xaru ji loolu bariwul loo koy gis nga foog ne loolu moo xéewal la woon ci moom bu dul woon safara ci moom waajoo dina éliminer boppam te pourtant li mu yor li mu yor daanaka ma mais bari gi mu bari mais mu rey boppam nga foog ne loolu loolu neexoon na ci waaj loolu nag loolu ko pousser ci xaru loolu mooy réalité alalam jooju waaw moo tax barkeel moo am solo mu ne képp koo xam ne nag daje na ak dajjaal mu lay woo ci yooyu nanga sànni sa bopp ca la nga xam ne moom ngi gis ci moom muy safara lam la mu lay xuppe naan safara toppal loolu duggal ci safara soos ndax fa innahu ndax dëgg-dëgg xaqiiqaay loolu ma ndox la azbun bu neex tayyibun boo xam ne bu laab waaw moo tax mu ne alaa ci xadiisu seydinaa ah Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam nee na ci mbiru dajjal alaa uxbirukum ani dajjal xadiisan maa xaddasahu nabiyyun qawmahu innahu a'war wa innahu yaji'u ma'ahu mithlu al-jannati wan-naar fallatii yaquulu innahaa janna hiya an-naar wa innii anzartukum bihi kamaa anzara bihi nuuhun qawmahu Allah mu ne alaa waawee mu ne Seydina Abu Hurayra mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na nee na ndax duma leen xabaar ani dajjaali ci ad-dajjaal xadiisan nettali boo xam ne maa xaddasahu nabiyun xawma amul benn yonent bu masa nettali ci mbiru dajjaal lu mel ni lii may nett ma leen di nettali yéen innahu yëg leen moom aawar mooy ab patt la wa innahu yaji'u ma'ahu mislal janna mislul janna gis nga buy ñëw ci kaw suuf 40 jours am yooyu muy wax hein mooy ne day ñëw yor loo xam ne lu mel ni aljana ak lu mel ni safara mu ne fallati yaqulu innaha janna hiya an-nar mu ne gis nga lam leen di wax ne mooy aljana loolu noonu mooy lan mooy safara fallati yaqulu innaha aljanna lam leen naan nag mooy aljana hiya naaru loolu mooy safara wa inni taman rasulullah alayhi salatu daal di leen maa leen xupp bi ci moom dajjaal kama comme ni nga xam ne anzara bihi nuuxun qawma comme ni seydinaa nuux xupp woon ci ay ñoñam di leen mettre en garde ci mbiru dajjaal noonu lu mel noonu laa leen ko def te lim ci wax moom alayhi salaam comme ci xadiis bi ñu la waxoon sànq amul kenn ci yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ku nettali loolu moo tax da doon tudd dajjaal ba saxaaba yi tiit moo tax xadiisu an Nawaas ibnu Sam'aan biñ la doon wax sànq dane dakara rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ad ba léegi ñoo ngi ci saxiixu imaamu muslim ibnu al-hajjaj al-qushayri abul husayn an-naysaburi rahmatullah alayhi an-nawas ibnu sam'an radiyallahu mu ne yonent mi dafa tudd ad-dajjal ah benn bés waaw nee na fa xafada fiihi wa rafa wa rafa wa fa xafada fiihi wa rafa wala wa xafada fiihi wa rafa xatta danannaahu fi taifati naxl nee na yonent bi alayhi salaatu salaam dafa tudd ad dajjaal di tudd mbiru ad dajjaal di wax ay mbiram mais ba ñu tiit jàpp ne hée ba ñu jàpp ne sawaay gis nga dajjaal mu ngi ci tàndarma yi Medina yii hein tàndar suñu tàndarma yii nii mu ngi ci wet gi quoi waaw akbar hein waaw tellement keroog yonent ba lay saar ni mu ci tudd yaatal ci wax décrire ak wax musiba yu rëy yi nga xamante ni moom la fi ad-Dajjal di indi waaw <coughs> ba nee na ñun ñu tiit ne yii mbaadu sawaay dajjaal daa nekk kon ci parage yi mbaadu dajjaal mbaadu dajjaal kon sawaay mu ngi ci parage yi ba tiit lool waaw saxaaba yu tiit tiit tiit tiit lool <coughs> yonent bi alayhi salaam nag daldi di seen xel ne leen mu ne leen mu ne bi mu waxee lool ba ñu dem fa lamma ruhna ilayhi arafa dhalika fiina nee na ba ñu demee ku nekk dellu sa kër bañ paree ba mu waxee mais ñu ngi jóg mel ni ñu kaawu mais tellement affaire bi daf ñoo touché touché touché touché ñu tiit ci nag ba mbir mi daal ñu mel ni dañoo mel ni ñu kaawu waaw akbar léegi nag yonent bi alei seetlu na loolu ci ñun mu xam ne ah sama gaa yi tey moom sama saxaaba yi de tey moom mbir mu mel na ni ils sont kaawu mu ne leen ma sha'nukum mu woo leen ne leen mais lan lan la lan moo xew <laughs> lu tax ma gis leen ngeen ngeen mel ni ñii mel ni nekkatuñu <laughs> nee na Seydina Nawaas nee na ñu ne ko qul naa yaa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam dhakarta dajjaala ghadaatan mooy après loolu fan yooyu wala ci suba wala yooyu ñu ne ko dangaa tudd dajjaalkat benn ngoon danga koo tudd kat fa xafadta fiihi wa rafa'ta xatta zanannaahu fi taifati nax nii nga wax ci wàcce ci yëkkati ci mooy liñ ci wax vraiment mooy ne daanaka moom dajjaal ñun amatuñ lu ñu ci réer ci moom mais comme que dafa raglu ta musibaam mooy <laughs> gis yu neex ñu la tentation yi nga mucc ci c'est pas simple rawatina mooy musiba bi gën a màgg mooy dajjaal waaw mooy dajjaal mii parce que bari na nit ku jàpp ne moom bu fi dajjaal ñëwoon dina ci génn ba dajjaal ñëwee day ànd ak mooma waaw te ñiy ànd ak dajjaal yonent mi alayhi salaatu salaam mooy yahuud yeek jigéen ñi ñoo ëpp ñu koy topp moo tax dara umpew dara warul a nekk lu bett boo gisee mouvement féministe yi nga xam ne ci mujjuun ci ci ci ci ci ci ci libertinage la ñuy wootewu ak yooyu mooy bu mu yéem kenn mooy xanaa ko xamul sunna moom la yéem ak juif yi ak yahuud yi ni ñu mel ci àddina seen pouvoir bi gën a yokk parce que ñooñu moo tax ñoom kooku sax la ñuy xaar moo tax ñu naan antéchrist comme que ñoom dañoo bañ le Christ comme ni ñuy wax waaye le Christ amul mooy Seydina Isa comme que ren koo bañ alayhi salaatu wassalaam mooy ka ka nga xam ne moom la ñuy xaar te moom moo tax ñuy jëf muy masiix bii ndax xam ne bu ñëwee ñoom lay àndal. te bu boobaa dañuy noot ñépp mooy gis nga ni nga Makka ak rek lañ doon mën mu ne kii juif yi jigéen ñi ñooy ëpp ñu ko topp waaw moo tax loolu allahu akbar allahu akbar sallu wa salaamuhu alayhi léegi mu laaj leen gaa yi na ko ah loolu la de yonent mi alei saatu salaam te dajjaal moom li ñu ci wax ak yooyu yonent mi alei saatu salaam ne leen man nag xayru dajjaali axwafuni aleykum ko leen man du yéen dajjaal laa leen di laa man leneen lu dul dajjaal laa gën a ci yéen laa gën a ragal pour yéen mu ne dajjaal li muy ñàng-ñàng ka garaaw garaaw yéen sama saxaaba yi ndax yar na leen yar goo xam ne te defar na leen defar goo xam ne dajjal du moom lay gën a tiit ci ñoom te tamit am na lenn mooy maa ngi yéen pour l'instant in yaxruj ana fiikum wa ana fiikum fa ana xajiijuhu duunakum mu ne leen bu génnee xam nga du dugg Medina xam nga du dugg Medina mais bu génnee fekk maa ngi fi moo yeneen réew jullit ñépp man sallallahu alayhi wa mu fekk maa ngi dund fii Medina man maa leen koy resal waaw may ne mooy dajjaal kooku maa leen koy resal loolu moom bu leen ci am lu ngeen tiit waaw yéen moom du boobaa da ngeen di toog rek di seetaan da di toog yéen daal comme <laughs> la xewoon tëll ga xewoon bi di ba jàmbaar yay dajaloo ngir man faa dem ba ñu dajalooy bay waa ji génn dajeeg yonent mi alayhi salaatu salaam mu jógee ca foofa naan leen dem leen bu leen tiit dara yoroon fasu sëy Seydina Abu Talha comme ni ko tuddee woon loolu rekk la <laughs> loolu mooy xew mooy yéen dajjaal naa leen koy lijjantil mu jeex. waaw yéen du ngeen am problème boobu waaye wa in yaxruj walastu fiikum waaye nag bu dee dafa génn nag new ma fi mooy loolu tamit dañ ciy jàng ne yonent bi alayhi salaatu du fi nekk ah tout le temps mooy ne nam fi newoon Medina ñuy dem di ko seeteeg loolu mooy dina làqu jamono dina am boo xam ne ku fa dem Medina doo ko fa fekk te laaj ko yenn ñi nga xam ne xadra muxadramuuna yi nga xam ne dañ koo gëmoon di ñëw ci yoon bi biñ agsee ci yoon bi ñu ne leen ñoom as-Sunaabihi ñu ne leen yonent bi alayhi salaam génn na àddina ñu dem gis fe Seydina Abu Bakar lañu fekk mu ne leen kon man radiyallahu bu dee na nag nekkuma fi dafa génn Dajjaal dafa feeñ àddina nekkuma fi mu ne bu boobaa nag kenn ku ne nit ku ne ak fa mu ne fa mu ne kooku nag moom mooy défendre boppam ci Dajjaal waaw waaye mooy défendre boppam mooy lan mooy bopp boppam mooy déet bu dee jullit la bu gëm te dëggu buur yàlla moo koy jàppale ci lool moo tax mu ne wallahu xalifati ala kulli muslim te buur yàlla mooy ki ma wutu man yonent bi alei salaatu salaam ci jañ dajjaal ci pousse ko repousser ko man woon nekk faire face contre moom ci jullit bu ne man yonent bi alei salaatu salaam sama borom moo ma taxawul ci sama jullit jullit bu ne moom moo may taxawul loolu garantil ma ko ci jullit bu ne allah kon mbir mi mooy yow nangul wommatu nag ku wommatuwul nag ku yeneen ci ma lay saa saa waxoo gëmoo li ngay gëm mooy li sa say intérêt intérêt yi ña nga bu dëppoo ma lay saa saa wax nga gëm bu dëppoowul ak moom nga weddi ah bu boobaa yow xam nga ne bokkoo ci ci ñi nga xam ne moom la ne wallahu xalifati ala kulli muslim allah buur yàlla mooy ki nga xamante ne nii <coughs> mooy ah ki nga xam ne mooy kii moo woo moo mooy wuutu ci jullit bu ne allahu akbar allah kon gis nga kon <coughs> dajjaala ngoog dajjaala ngoog léegi mu ne <coughs> mu continuer mu ne innahu shaabun qatatun aynuhu taa'ifatun ka annii ushabbihu bi abdil uzza ibn qatan fa man adrakahu minkum falyaqra alayhi fawaatiha suuratil kahf innahu xaarijun xallatan bayna shaami wal iraaq fa aata yamiinan wa aata shimaalan yaa cibaadallaahi fasbutuu yaa cibaadallaahi fasbutuu yaa cibaadallaahi fasbutuu allah nahnu ma'a rasulillahi yuhaddithuna ani dajjal déglul bul ma déglul waxu keneen ko la wax waaw waaw mu ne innahu dëgg-dëgg gis nga dajjaal shaabun ab jeune la mooy du màgget de voilà shaab shaab dina nekkub télé shaab dina nekkub système ab jeune nga naan ma système la mais ñii xanaa dañoo bëgg saaga suñu conscience yi wala dañoo bëgg nag mi vraiment vraiment ñii mooy soo xamuñu dara wax loolu ci dajjaal di wax yooyu di jéem a interpréter loo xam ne xamu ko soit xamu ko soit da koo xam te bu boobaa nag moo gën garaaw fa in kunta tadri fa tilka musibatu wa in kunta la tadri fal musibatu a'zam waaw bu dee xam nga lillaahi durrubna alqayimi xam nga di wax bu dee xamoo mooy loolu musiba la bu dee ne nag yow daa fekk nga xam ba pare mooy loolu nag moom musiba bi moo gën rëy bu boobaa parce que ku xam ne lii may wax demewul nii ma koy wax kooku moo gën a garaaw mu ne moom nag dafa nekk ab jeune la koo xam ne xatat mooy euh, euh, euh, karaw gi hein karaw gi dafa kii dafa lemu voilà dafa lemu dafa lemu nga xam ne mooy du ko toppatoo dafa cuqaaral mu bàyyi ko noonu karaw gi mel noonu aynuhu taafi'a bët bi dafa génn mooy benn bëtam boobu dafa feeñ nii waaw dafa génn am yoo xam nañ ne la bët benn bët bi dañ koo dañ koo masaa loolu moo tax du gise benn bët lay gise mu ne ka annii mu ngi mel ni man ushabbihu man rasulullah maa ngi nuróle kookule di dajjaal bi Abdul Uzza ibn Qatan mu ngi niroo ki ma koy niróle mooy Abdul Uzza ibn Qatan Abdul Uzza mooy ki ginoon a niru ah xam nga xadiisu eh, eh, eh, kii bii nii <laughs> imaam al Buxaari am na lum ci solo ah mu ne aw aqrabu naasi bihi shabahan ibnu qatan mu ne kii ki mu gën ki gën moom dajjaal mooy ibnu qatan imaam az-Zuhri nag rahmatullah alayhi nee na qatan mi benn góor la woon boo xam ne ci waa Xuzaa la dafa faatu woon ci jaahiliya la faatu muy Abdul Uzza ibn Qatan ibn Amr ibn Jundub ibn Sa'id ibn A'id ibn A'id ibn Malik ibn al moom mii moom la yonent bi aleyhi ne moom mii moom lay nirool léegi dama lay laaj wan ma télé wala télévision wala écran plat bu nuyoo nit kullu hadhihi baatil wa la'ib loolu lépp ay caaxaan laati fo mu ne fa man adrakahu minkum falyaqra alayhi fawatiha suratil kahf mu ne ku dajeeg ku koo xam ne yaa ngi dund nga yëg ne dajjaal agsi na nga dajeeg moom na nga jàng débiwu suuratul kahf waaw waaw boo ko jàngee loolu di lay musal ci ki nga xamante ne ni mooy at dajjaal loolu moo tax jàng suuratul kahf tous les vendredis ak yooyu yëpp dafa am solo dañ lay musal ci ad-dajjal ak tamit am na yeneen riwaay yoo xam ne dane fin yi xawaatima suuratul baqara allahu akbar waaw ay saar boobu moo am solo kaf suuratul kaf mooy <coughs> grotte bi nga mën a dugg ah bi nga mën a dugg muy euh, caverne bi nga mën a dugg ngir mucc ci dajjaal mooy alquran mooy waxu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam allahu akbar mu ne innoo dëgg-dëgg moom dajjaal xaarijun xallatan bayna ash-shaami wal iraaqi waaw mooy ne day génn ah fa muy feeñe fa muy génn diggante Shaam ak Iraq lay génn waaw bilaadul mahshar ash-Shaam diggante Shaam ak Iraq foo fële lay feeña fa lay génne moom mii nga xamante ne nii mooy eh, eh, eh, <coughs> mooy masiixu dajjaal fale naan tëll feeñ génn agsi waaw am na ci riwaaya imaam at-Tirmidhi bi raxmatullaahi alayhi mu ne ci muy xadiis seydina abu bakrin siddiq radiyallahu anhu mu ne xaddatanaa rasulullah seydina siddiq mu ne ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nettali nañu mu ne addajaalu yaxruju min ardin bil mashriq yuqaalu lahaa xuraasaan yatba'uhu afwaajun ka anna wujuuhahum al majaanu al mutarriqa mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam de daal dinañuy nettali moom as-Siddiq ñun saxaaba yi këne dajjaal day génn ci suuf soo xam ne ca Orient lay ne ca mashriq dëkk réew moo xam ne suuf soo xam ne région boo xam ne Xuraasaan lañ koy wax xam nañu Xuraasaan léegi min di Iran ak côté yoo yële yatba'uhu dina ko topp afwaajun ay mbooloo wi mbooloo boo gisee seen xar kanam yi nag mu mel ni ay peru wursu ngalam yoo xam ne moom lañu sànni waaw li ñuy impressionné nit ñi ak ni ñu mel boo nekk ñii kay ñoo nekk ci dëgg imaam at-Tirmidhi mu ne ci nekk na ci indi wafil baabi an abi Hurayra wa Aïsha ci bunt bii mu ne xadis mel nii saydna abu hurayra jël nañ ko wax saydna aïsha radiyallahu anhuma mu ne wa hada xaditun xasanun garib bii ma leen tuddal bu saydna siddiq bii xaditun xasan bu xasan la garibun bu tumuranke waaw waaw mooy ne xuraasaan lay génne fël jaar xijaaz diggante iraq ak sham ndax bilaadu xuraasaan ay iraq iraq ci ci l'empire ci l'empire perse la bokkoon waaw dëkk yooyu yépp dëkku perse lañu ay Bagdad yi nii après lañ ko créer mais réew yooyu yépp ci perse yi ci mainmise perse yi la newoon ci dij la ah, l'Euphrate mu ne gis nga bu génnee ah fa aasa yaminan wa aasa la mooy day yàq droite gos ak droite fu mu jaar yàq mooy mais at ni mu koy defee mooy impressionnant ah Dajjaal ni muy yàq ci kaw suuf c'est impressionnant fa aasa mooy façade bu gaaw lay indi ci kaw suuf fu mu jaar waaw dajjaal noonu lay def yonent ma lay saar saar ne <coughs> mooy non seulement moom ak ay dagam ak ay gaayam yi mu àndal mooy mbooloo yi muy àndal ak li nga xam ne mooy eh, idéologie ci média yeeg ak nit ñi ànd ak moom ak yépp mooy day tasaaroo te fu ne lay jaar gaay yi mais ci gaaw goo xam ne gaaw bu graw di jàq fu waaw nga gis gaa yu bari di tubbi parce liñ gis ci dajjaal ñu foog ne mooy dëgg yonent mi aleyhi salaatu salaam xam ne lii rëy na mu ne yaa ibaadallahi bu fasbutu yéen nit ñi yéen jaamu yàlla yi yéen waa ngëm yàlla tuu sax leen ci seen diine bu dara tax ngeen rëngi rëngiw bu leen dara génne ci seen diine bu leen dara génne ci gëm gi ngeen war a gëm li leen seen boroom subhaanahu wa jàngal ndax bu leen nee maay seen borom day ñëw naan nit ñi maay seen borom. moo tax mu leen doon wax xam leen ne inna rabbakum laysa bi aawar Allah bi yonent bi alei saatu salaam waxee lool yaa ibadallahi fasbutu yéen nit ñi sax leen ci seen diine ak luy mën a xew bu ngeen dajeek dajjaal ak musiba bu ngeen mën a musiba gu ngeen mën a dajeel nangeen sax ci seen diine bu leen dara génne ci seen diine xoola saxaaba yi radiyallahu anhu ñu ne qulna seydina nu'man ibn sam'an radiyallahu mu ne ñu ne ya rasulallah wama lubthu ñu ne ko mais ma lay saar saar mais dajjaal bii ngay wax ak yàqam gu gaaw gi mais suuf si moom àddina bi ñaata ñaata ñaata at wala ñaata weer wala ñaata fan la fiy def ah fil ardi wa ma lubtuhu fil ard ñaata lan lay def ci kaw suuf qaala yonent bi alayhi salaatu salaam ne la fiy def waaw quarante fan quarante jours la fi def li muy yàq ni mu gaay mu ne waaw moo tax muy almasiix dafa gaaw te fu ne lay jaar yonent mi aleyhi salaatu wa salaam ne yawmun ka sana mu ne gis nga ci 40 jours yi nag bul foog ne comme ñun suñu 40 jours yi nga xam ne ñu ngi le 2 septembre le 2 septembre 2018 que ne après ñu compter bii ba le 40 jours ci kanam ni muy gaawe noonu ci ay octobre ak yooyu ñu ne mbir mi mat na 40 gaawewul noonu de moo tax mu ne yawmun ka sana am na bé gis nga 40 jours yooyu am na benn bés boo xam ne bés bi non seulement day gudd gudd gudd ba mel ni at allahu akbar yawmun ka sana bés boo xam ne daal dañuy toog mais vraiment mooy bés bi boo ci to comme normal ñun li am nii mooy bés boobu dina mat un an ci nu ñuy compter mais bu euh, dajjaal ñëwee bés boobu day gudd lépp nekk un jour guddi lépp nekk noonu mel ni at ba may day gudd ba toll ni at <coughs> waaw ak njàqare yi waaye tit yow mun kasana mooy mën na nekk bés nii mais bés boo xam ne xam nga ay problème nit bu nee ci problème mooy bés bi day gën a gudd ci moom rawatina fitna bi gën a rëy muy fitnatul masiixi dajjaal ci njàqare yeeg problème yi mu ne mbir mi moo tax nit bu ah buñ ko joxee sax su gaa yi disserte sax ñu jox la examen nga dem ñu jox la loo xam ne manoo ci dara fooge woo ko woon te vraiment amoo dara looy bind mais da ngay commencer ñaq mbir mi temps bi yàgg yàgg goo xam ne ndax njàqare goo ne waaye mooy bés boo xam ne ci guddaayam day mel ni at wa yawmun ka shahr bés boo xam ne am bés boo xam ne day mel ni weer. beneen ci bés yooyu wa yawmun ka jumaa am bés boo xam ne day mel ni aljuma waaw saairu ayaami yi li des nag ginnaaw bés bi mu ne kon benn bés ci bés yooyu day mel ni ak équivalent wu at beneen bés ci bés yooyu mel ni équivalent wu weer mu ne ginnaaw loolu am bés boo xam ne day mel ni ka jumaa comme ajjuma waaw léegi nag mu ne li des ah mooy këne yeneen bis yi nag mooy eh, buñ la nekka jumaa mooy eh, kii nun tudd une semaine comme jumaa àjjuma ba àjjuma xam nga shahr moo gën a gudd ka une semaine mu ne nag li des wa sa'iru ayyaamihi ka ayyaamikum yeneen nag yi des ci ci bésam yi nag day mel ni seen bés normal yi ñu am comme ñun yi ñu am <coughs> comme 24 heures alors que yeneen yi moom day mel ni sana léegi <clears throat> mu ne léegi kon euh, bi mu leen waxee lool bi mu leen waxee lool <laughs> ah saxaaba yi nag am na nag lu leen tax loo xam ne nag jaaxal na leen ci wax ji waaw jaaxal na leen ci wax bi ah mooy ah <coughs> mais ana nu ñuy def xoolal li lay wan ne ñoom li leen tax li leen li leen taxoon a jóg waaw xul naa nee na ba mu waxee lool ñu ne ko yaa rasulallah fa dhalika al yawm alladhi kasana atakfina fihi salaatu yawm allah gis nga julli ni mu màgge woon ci ñi xam dëgg-dëgg muy saxaaba yi radiyallahu anhu ñu ne ko mais yonent mi alayhi <coughs> mais boobu di nga xam ne nee nga ci bés yooyu bu dajjaal ñëwee day mel ni at mais est-ce que julli benn yoon dañuy war moom mooy dañuy doy ah mooy est-ce que dañuy julli comme que jour bi day gudd ba toll ni at mooy douze mois yu jaar ci benn jour boo xam ne guddi du am dara du am mais est-ce que dañuy dañuy julli benn yoon kese buñ jullee fajar ba doy na julli tisbaar comme ni ñu jullee un jour julli tàkkusaan après jeex na bés bi moom li ci des après di weex ba weex di weex di weex rek di fee jour ba ni mooy jeexee loolu garaawul est-ce que benn julli benn bés rek dinañu doy loo xam ne dañuy koy takk ne lii moom équivalent wu benn jour la ñu julli lool léegi li ci des di weex garaawul yonent mi aleyhi salaatu salaam ne leen laa uqduru lahu qadra waaw uqduru lahu qadra ne leen déedéet du leen doy de mooy da ngeen koy natt allah da koy natt mooy bés yi mooy ne gis nga douze mois yooyu di nekk ci benn bés da ngeen koy natt vingt comme bu ñu amee vingt quatre heures xam nañ ne bis vingt quatre heures lay doon bu ñu amee vingt quatre heures dañuy jël na vingt quatre heures ci vingt quatre heures nag ci lañuy natt julli fajar ñu def ko fële. tisbaar ñu def ko fii tàkkusaan ñu def ko fii timis ñu def ko fii gée ñu def ko fii ba 24 heures yi mag nga xam ne loolu ñu xam ne kon yii julleen bii jeex na jour bi même bu dee il fait de mooy leer nañu day continuer di faire nuit di faire jour mooy bëccëg gi moo fiy ne ba léegi du tee ñu nattaat beneen jour ne lii 24 heures yii tamit ñu jàppaat comme nañ defoon ci bu njëkk ba ba ni 12 mois yi di mate ci lépp nekk lu weex allah allah léegi nag <laughs> ah mooy gis nga lii nii mooy ci la boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim jële xadiis bi mooy <clears throat> këne mooy ne ci lañ ne ci la boroom xam-xam yi jële ñi nga xam ne dañuy nekk ci pôle yi ci pôle yi xam nga waaju nekk ca yi wala ca kaw Arctique ya nga xam ne léeg-léeg wala yenn région russe russe ca Russie nga xam ne euh, dañuy toog ay fan yoo xam ne wala xaw ma ñaat xaw may mois la wala ay fan wala yoo xam ne duñu gis jant du ñu gis gant bi lay day day lëndëm mooy vingt-quatre heures yëpp day lëndëm ay fan lépp di lëndëm bu boobaa est-ce que dañ naan kon kenn du julli tisbaar kenn du julli tàkkusaan dañ naan déet li yonent bi alayhi salaatu salaam wax lii lañuy def uqdiru lahu qadra waaw waaw waaw mooy ne dangeen koy natt waaw dangeen koy natt dangeen koy natt du ñu ne 24 heures yëpp day lëndëm mooy du tee dañuy julli fajar di julli tisbaar di julli tàkkusaan te bu boobaa kenn du ne tàkkusaan mooy matlaw shams ndax mat matlaw shams amu fi te ñun am nañ cosaan ci xadiisu Nawaas ibn Samaan bii di wax ci dajjaal que ne bés bu mel noonu dina am boo xam ne nag mooy at mi mooy day mel ni at xam nga fee ay mois lay def wala ay semaine mais lii moom mooy ay mooy day def at benn jour boo xam ne léppay jour fee jour yeneen ci ma saab saab boo bañ ko laajee est-ce que benn julli dinañu doy dana déedéet kon mooy guddi gi day continuer dañuy natt montre yaa ngi fi alhamdulilah ñu natt nañ lañuy julli yi fan lañ koy teg fajar tisbaar tàkkusaan te loolu ci wàllu natt simple na par exemple tisbaar da jël vingt-quatre mooy bu jant bi génnee ba fi muy sowe ah ngay totaliser ñaata waxtu lay def bu boobaa nga ne ma mais fii jant amu fi ñu ne la jant amu fi dëgg la mais bu boobaa dañ koy natt moo tax boroom xam-xam yi naan selon dëkk bi leen gën jege boo xam ne am na nuit ak gó ak jour bu dee comme ñi nekk ci pôle yi ci ñoom lañuy natte jël lu toll ni ñoom ñoom seeni horaire ñoom la ñuy appliquer ñoom <coughs> waaw at yi nga xam ne yoo xam ne daanaka bu gee di jot ak fi fajar di jote benn la loolu pour kii woor mooy loolu dañ koy natt selon réew mi ko gën a jege te am nuit ak jour voilà moo tax masala yi jëm ci yooyu yépp vraiment euh, dañ ci mënula yàgg noonu parce que euh, gis nga lii <coughs> dajjaal mii <coughs> man foogoon naa ne ci deux heures de temps dinañ ko jeexal mais maa ngi gis ne waxtu waa ngi dem leen ñu àgg trois heures te sax xam naa ne lu jeex parce que tamit ñu ngi en même temps di def tarjama Seydina Tamim ad-Dari <coughs> radiyallahu anhu te loolu accès guñ ci te manu la jeex tey moo tax dañuy continuer ci dajjaal léegi kon mooy foofu la euh, <coughs> ñi nga xamante ne nii euh, moom la euh, suñu moom la boroom xam-xam bi rahmatullah alayhi fii loolu lañ fi jële ci àtte yooyu la waaw bés bu ne dañ koy natt kenn du bàyyi noonu naan mu barke dafa lëndëm tout le temps kon nag hein mbir yi daal sawaay eh, déedéet nañ bàyyi noonu déedéet waaw mooy ne dañuy natt affaire yi vingt-quatre heures la xam nañ ko fu nekk ñu xool julli ba muy méngool ñu def ko foofale même bu dee ne dafa lëndëm këris dañuy julli tisbaar di julli timis di julli fajar mu leer nañ ñuy julli timis di julli géeye te bu boobaa ni ngeen def noonu tamit ci koor gi noonu la mooy kenn du ne mooy koor gi booy julli timis mooy sa dangay dog même bu dee leer na yow imagine nga nit koo xam ne day woor at jour boo xam ne comme at day dee ñéppay dee laata kon dog di jot parce que ku fi toog douze mois lekkoo naano da ngay da faatu <laughs> voilà xul na <coughs> waaw bi yonent bi alayhi salaatu salaam waxee lool nee na ñu ne ko qul naa yaa rasuulallah leen biñ ko nee ndax benn julli dinañu doy mu ne mukk déedéet uqdurhu lahu qadra mooy natt leen ko ci yeneen jour yépp <coughs> waaw waaw dangeen koy natt léegi mooy waaju ñu tëj tamit waajoo xam ne dañ ko tëj foo xam ne c'est fermé hermétique gaa yi yóbbu ko benn kaso boo xam ne ñoom dañ koy tere mu gis leer xam nga prison Guantanamo yi daa di gaa yi di wax lool dañ leen dañuy def fi ñu nekk benn lumière du fa am bàyyi leen fa lu yàgg après ñu génn leen nga xam ne dañuy mujj seenu gis mooy yàqu waaw ndax boo nee foo xam ne lépp lëndëm ay mois mois ñu génn la ci jant bi jant bi bu frappé sa sa sa sa sa sa sa sa sa œil bi mooy day yàq sa routine bi day yàqu te doo mën a xool gars yi mooy ku mel noonu tamit moom duñ ne ko kon yow da toog dootoo julli wala guddi la yow daal xam nga ne biñ la fiy dugal après timis la woon boo toogee tuuti julli gi après jeex na ndax lépp lëndëm déedéet dañ naan la yow da koy natt waaw da koy natt ñu julli juróomi julli di ko natt léegi nag ñu ne faqul naa ñu ne ko yaa rasulallah yow ndaw yàlla li wamaa isra'u waa ana dajjaal nan lay gaawe ci kaw suuf fil ardi mu ne kal ghayth dafay mel ni euh, gis nga kii nuage yi kal ghayth waxul taw bi mais nuage yi istadbarathu rih dafa mel ni nuage yi nekk ca gannaawam ngelaw li xam nga ngelaw buy ëff nuage yi gis nga ni ñuy gaawe de ci asamaan si ah mooy ne dajjaal noonu la mooy dafay gaaw xam nga ne mos quarante jours ku koy def ci kaw suuf wër fépp fu nekk dëkk bu ne nga teg fa sa tànk ba mu des Makka ak Medina te pourtant dinañ fa jéem a dugg sax mais du ko man kooku mooy affaire bi gaaw ma moo tax mu ne kar kal ghaythi istadbarathu ar-rih waaw noonu la mel fa yati al qaw ala al qawmi fa yad'uhum day dikkal nag ay nit bu dikkee fu mu dikk da leen di woo nit ñu mu dikkal da leen di woo ci neenam googu naan leen man maay seen boroom man maay seen boroom man ngeen man maay yàlla bi ngeen di dégg man la te li leen koy wan naa leen defali preuve bu woowee ay nit am na ñoo xam ne ñoom ca saase lañ koy gëm ñii ñoom minal yahuudi ak ñi leen àndal ca saase lañ koy gëm fa yad'uhum fa bi ñu daal di koy gëm ca saase ci neenam gam leen di woo wa yastajibuuna lahu ñu topp ànd ak moom nangul ko lam leen di woo fa ya'muru sama mu kontaan ci ñoom nag ne asamaan si nuage yi fa tumtir ne na taw léegi mu taw kom ni ko ñenn ci saltige yi defe rek buxaabakat yu mag yeeg xërëmkat yu mag yi da gis ñu naan bu wal iyaadu billah bu neexee xaw ma taw bu naqaree taw mu taw gaa yi nag jàpp ne loolooy wan ne ñu ngi ci dëgg nekk buur yàllaa leen di jay sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin buur yàllaa leen di jay dajjaal danaan gaa yi bu gaa yi ñëwee ànd ak moom kontaan topp ko mu kontaan digal asamaan si taw ndax taw bi moo yor mbir yi moo tax réew moo xam ne day taw ba pare ñu nekk ci famine man loolu Afrique rek laa ko gisee waxuma taw bu ñëw di di faagaagal affaire yi mais taw boo xam ne dafa régulier di am comme ay Congo génn yi ba pare ñu nekk ci ak ñàkk man ci africain laa ko gisee parce que au lieu ñu profité ci lool mais fa la ñuy nekk ci guerre yi dul jeex ndax lan trésor yu ne ci suuf si ak ñoom di waru ñoo jiite ba ñu nekk ñoo xam ne àddina bi yépp di leen utali ndimbal di fa yóbbu ay saak de ceeb ak ay sorghoog lu ne te ñoom kat seen dëkk douze mois sur douze lay taw te taw yi yàqalu leen seen àll bi yëpp vert nee ñu xiif wal iyaadu billah waaw moo tax te loolu ñépp ci yem gis nga les grand producteurs ci Amérique ay Russie ci wàllu wàllu mbay ay France yi gis nga bu ñàkkee taw ni paysans yi agriculteurs yi kii exploitants agricoles yi ni nga xam ne noonu la ñuy nekk ci njàqare ba ñu leen di tere sax ñuy daal di euh, arroser seen pelouse seen pelouse yi ak seen seen mbay yi seen seen seen seen culture yi ñu nekk ci problème naan mbir yi yàqu na loolu xam nañ ne taw mbir yor mbir yi moo tax fa ya'muru sama mu daal di digal asamaan ci la ñuy naan nappe phréatique yi bu jeexee ana ci lan la ñuy naan waaw mu daal digal asamaan mu taw digal suuf si moom mooy digal buur yàlla da ko may capacité boobu mooy ne kàckat la kàccoor la waaye buur yàlla may na ko mu naan tawal mu taw comme ni mi comme niñ la wax léegi rek ci buxaabakat yeeg kàcckat yu mag yi naan tawal mu taw ah wal arda mu ne suuf si na sax léegi suuf si sax waaw bu tawee mu ne na sax na culture yi na mbay mi baax mbay mi baax waaw fa taruuxu alayhim nee na fa taruuxu alayhim waaw saarihatuhum atwalu ma kan gis nga bu leen defalee lool ne taw ne na taw bi taw na taw bi taw nees na suuf si sax na gàncax gi sax bu ko defee ba dem jaaraat fa bu ñëwaatee day fekk gis nga seen xar yi seen pâturage yi hein mais da seen gële seen seen nag yeeg seen yooyu mais dañuy fees dell mais dañuy suur mais vraiment nekk loo xam ne lekk ba suur ba ngand te pourtant léegi la fi jaar waaw waaw nga gis wa asbaxahu duru'an wa asbaxahu duru'an wa amaddahu xawaasira nga gis gëléem yeeg fas yeeg seen xar yeeg seen gëléem yeeg seen nag yi seen fee mooy nag yi ñuy ratt ak gëléem yi seen ween yi day fees dell ak soow waaw ku laaj laajal gaa yi nga xam ne ay vache laitière lañu ñu yor bu xaw bi amul mbir yi jeex botte de foin yi ñu koy ñu ciy dem mooy nga gis ñu commencé jooytu ndax xam nañ ne nawet bi dina ñàng waaw nga gis ñu fees dell ndax lekk mooy ay verte waaw mu ne summa yatil qawm ginnaaw gi bu dina ñëwal ay nit ñoo xam ne nag ñeneen. fa yad'uhum mu woo leen ne leen maay seen borom jaamu leen ma fa yarudduuna alayhi qawla gaa yi ne ko waaye waxu dëgg waaw fa mu mer jóge fa wan leen gannaaw fa yusbixuuna mumxiliin gaa yi mujj daanaka dara du ñu ko am mooy ne dañuy mujj ba mu leen nee gëm leen ma gaa yi bañ mu dem leen gannaaw dem toq ndox dootuñ ko am mumxiliina mooy almaxlu duñ ci am tus waaw mooy ne almaxlu la ñuy am mooy la ñuy am mooy taw dootul benn toq ndox dootul wadd dëkk ba yépp wow koŋ kenn du seen xar yaag lépp commencé dee ndax dajjaala leen mere laysa bi aydihim shay'un min amwalihim seen alal ya ñu yoroon seen gàtt ya ñu yoroon seen pâturage ya lépp ay dee dara dootuñ ko yor waaw wa yamurru bil xariba fa yaqulu laha axriji kunuuzak fa tatba'uhu kunuuzuha kayaasiba nahl dina romb dëkk boo xam ne dafa gent suuf soo xam ne ay ruine la nekk woon suuf soo dëkk yoo xam ne ay ruine la kenn dëkkawuta woon mu ne ko génneel sa trésor yi nekk ci biir suuf waaw maadin yeeg trésor yeeg or pétrole beeg yi ci jëm yépp moom il suffit mu wax moom du fi nekk ay entreprise de kii ñuy perforer suuf seeg euh, xeer yeeg di ut ay gaz de schiste non moom newul ci yooyu buy wax muy def moom borom bi da koo jox loo xam ne moo tax boo fi naree gëmloo nit ñi ngir ñu gëm diw parce que rek danaa nekkal mu nekk lool problème la parce que dajjaal da koy def waaw nekkal mu nekk kese loolu waroo ci loolu rek warul a tax nit ki nga góndi ci nit ki nga ne daa war a gëm diw parce que loolu la parce que léegi mais mais mii lii muy def du loolu tawal mu taw est-ce daa tax moom mu nekk dëgg déedéet moo tax mbir mi du loolu mbir mi mooy ragal yàlla ak nan la nit ki taxawee ci sunnaay yonent bi alayhi salaam kookoo jarañee loolu kese la kuñ la fi wax day naawa day jaar fiiwa moom fii lay toog di dégg la xaw Amérique ak yooyu yépp c'est pas extraordinaire ki ku xam dëgg-dëgg loolu lépp c'est pas extraordinaire day naaw ak day day jaar nii bu nee nii àgg fee tànkam lay teg àgg feneen loolu lépp ku xam dëgg c'est pas extraordinaire te loolu fëkk fëkkul sa bët waaw li fëkk bët dëgg-dëgg mooy nit koo xam ne bu xamee sunna kenn terewu koo teg tànkam ci loolu ak lu mën a xew kooku moo jara ñee man de kooku laay ñee keneen nag koo xam ne moom meloo nii di def yeneen kooku moom ñeewu ma la voilà léegi yonent bi aleyhi salaatu salaam ne euh, gaa yi kon day romb dëkk bu gent boo xam dara amu fa bu ruiné mu ne génneel sa trésor yi trésor yi yépp génn ànd ak moom mooy lépp moo koy jël ñamu àndal di yor waaw yépp génn mu mel ni gis nga kilifaay yamb yi ni ko yamb yi di toppe yeneen mooy al toppe yi noonu lay mel mooy ñu topp dajjaal lépp a koy topp summa yad'u rajulan an shababan fa yadribuhu bisayf après mu woo benn waay boo xam ne day nekk koo xam ne ku ku dëgër la te mat nekk jeune ah fa yadribu mu woo ko ne ko gëm sa borom waa ji bañ mu fëgg ko jaasi waaw mu dóor ko jaasi fa yaqta'uhu jazlatayn ñaari paar la koy def jaasi la koy dóor waa ji xar ci digg bi allahu akbar laa waaw tël waa xar léegi nag summa yanuhu ba pare da koy dekkil parce que day moom day man lool naan man gis nga damay rey di dekkil ginnaaw gi mu woo ko ah naan ko eh gis nga ni ma def di impressionné nit ñi tamit ñu koy bañ a gëm ne leen gis nga li ma def kii laay def dooma gëm may sa borom gëm ma waa ji ne ko <laughs> xar kanam wa yatahallalu fa yuqbilu wa yatahallalu wajhuhu yadhaku waaw ne ko waaye yow tey laa gina xam ne du waxoo dëgg waa ji day jógaat xar kanam gi di di leer di naññ muy muñ di ree ne ko way tey laa la gën a yow mooy yow moo am na yeneen riwaay ne yow mii lañu suñu yonent doon wax yow yaay alkazab yow yaay almasiixu dajjaal moo am na ci yeneen riwaay mu bëgg ko dina ko bëgg faataat waaye du ko man waaw jéem ko rendi waaye du ko man parce que loolu buur yàlla benn la ko mayoon mayu ko ñaar mu ne fa baynaa huwa kadalik iz ba'atha allahu almasih ibn maryam ba ñëwee noonu ci la yonent suñu boroom nag di wàcce di yebal seydina al isa al masih al saadiq kële mooy masiixu dajjaal masiixu dajjaal ki ko mën a jële fii mooy masiixul mooy masiix isa ibn maryam nga xam ne moom it la mel loo mooy dafa nekk koo xam ne euh, ak yiwam fépp la laal ci kaw suuf allah bo contrairement li karcaan yi nga xam ne ay kàcckat lañ di wax sayyidna al masih isa ibn maryam alayhi salatu wassalaam suñu boroom yebal ko bu fi dajjaal nawee di sévir mu ne fa yanzilu mooy wàcc indal manaaratil bayda mu ngi wàcc ca sooroor bu weex ba waaw faar bu weex ba ca faar bu weex ba fa faar bu weex ba nekk sharqiya Dimashq ca orient côté gi pegg orient ca Dimashq foofale lay fekk ka nga xam ne foofu la Seydina Isa alayhi salaatu wassalaam di wàcc foofale lay wàcc bayna mahrudatayni yonent mi saab saab nee na day sol day wàcc sëy Seydina Isa moo ngi sol ñaari ay yéere yu rafet lay sol waaw yére ñaari yére yu rafet a rafet lay sol buy wàcc nu muy wàcce waadi'an kaffayhi ala ajnihati malakayn eh, ñaari mbaggam ci ay faari malaaka la koy teg mooy ci mooy laafu malaaka mooy ci ay malaaka lay àndal buy ñëw noon lay wàccee agsi ida tata rasahu qatara wa ida rafaahu taxaddara minhu jumaanun kal lu'lu'i mu ne bu sëggee yëngal boppam moom seydna isa radiyallahu anhu day rasuhu qatar rasahu qatar mooy day mel ni ay toq ndox dañ ci dañ ciy génn wa ida rafa mooy bu sëggee ida tata bu sëggee rasuhu qatar mooy da gis bopp bi qatar mel ni lu ñaq mel ni am ndox wa ida rafaahu bu ko yëkkatee nag dara muy wàcc di wadd minhu ci boppam jumaan loo xam ne comme wurusu ngalam ay pepp wurusu ngalam comme ay pepp yoo xam ne ci wurus la ci or pur kal lu'lu bi mel ni pierre précieuse yooyu ni muy rafete bu yë yëkkatee bopp bi nga gis bopp bi ndox mi ni mu ciy wàcc bu mel ni ay peru or yuy wadd Allah falaa yaxillu li kaafirin yajidu riixa nafsihi illaa maat Seydina Isa nag bu ñëwee yonent bi alayhi salaatu salaam nee gis nga bu wàccee alayhi salaatu wassalaam amul benn yéeféer boo xam ne xetam moom Seydina Isa day ànd ak benn xet bu neex bu muy dégager gis nga yéeféer bu xeeñcu xet gi rek ci saa sa ngay faatu waaw homme d'église yeeg gaa yi caaxaankat yi naan doomu yàlla laaj ak yéeféeru ate yeeg ñi ñi mel ni ñoom amul kenn kuy xeeñcu xetam lu dul na dangay faatu waaw du kenn du am possibilité lu kaafirin yajidu riixa ku trouver koo xam ne xetam dugg na ko illaa maata lu dul day faatu waaw te nag wa nafasuhu yantahi xaytu yantahi tarafu allah te suñu boroom da koo defal lenn mooy gis nga bu noyyee bu noyyee noonu xëcc sànniwaat gis nga nokkeem googu fa bëtam di dal mooy bu xoolee Seydina Isa radiyallahu alayhi salaam bu taxawee xool nokkeem eeru bakkanam day dem fa bëtu fa bëtam yem ci gis kon loolu mooy ku ko jege amul benn yéeféer buy jege foofu yépp lu dul ne da ngay faar léegi mu ne fa yatlubuhu fa yatlubuhu xatta yudrikuhu bi baabi ludd seydina isa alayhi mooy topp dajjaal topp ko xatta yudrikuhu ba ni mu koy dabe bi baabi ludd ci buntu ludd waaw benn dëkk la boo xam ne ca Israël la ne léegi mooy ci Jérusalem la sorewul Jérusalem ci al Quds foofu bunt boo xam ne ludd dégg naa nag benn sëriñ bu ne muy Cheikh Mohammed Hassan hafidahullah waraa mu ne bunt boobu euh, bi ma déggee muy wax précisément dane mooy fii euh, aéroport benn Gourion fi mu ne ci côté boobu la wax wala mooy ci bunt bi fi mu féete porte principale bi bi ci gën a fa mu féete côté boobu la waaw mais lum ci man di am mooy ne foofu noonu lay wàcc foofu lay dabe ak dajjaal ci baa yudrikuhu bi baabin ci bunt boo xam ne ci buntu Quds yi boo xam ne luddu fa baabu luddu foofu la ca Sham fa yaqtuluhu Seydina Isa mooy faat Seydina dajjaal parce que nan lay dem mooy bu koy gis di seey dajjaal buy gis Seydina Isa xam nga wax na la amul kenn ku gëmul ku ko gis lu ku ku xeeñcu xetam lu day faatu noonu la mooy bu koy gis day seey ba dee ba dee day dee dajjaal day faatu allahu akbar allah waaw ah. waaw noonu la xadiis bi nag continuer na mais day wax ci leneen après mooy ndax lii mooy feewu li nga xamante ne nii mooy àddina bi loolu nag lay wax <coughs> li ci tegu lii nag la wax ci dajjaal insha allah xam naa dañuy yem ni bii di ñëw ñu àggale ci yeneen xadiis yi ñu ngi woon ci xadiis an-Nawaas ibn Sam'aan radiyallahu anhu kon ci jotaay bii di ñëw ba léegi ñu continuer ci mbiru ad-dajjaal al-a'warul kaddaab mi nga xamante ne mooy seytaane bu kooku ko kàcckat bu mag mi nga xam ne mooy ñëw yàq fi yàq yu bari ci laps de temps waaye Seydina Isa moo koy faat léegi bii di ñëw ñu continuer waat ci yeneen riwaaya ba léegi ci wax ci wàllu almasix ad-dajjal alayhi min allahi ma yastaxiqu waaye di def am ñu ngi ba léegi ci tarjama seydina tamim ad-daar yi mi nga xam ne moo ñëw nii ci delegation ci yonent bi aleyhi salaatu wa salaam selon imaam al ñu nekk diis wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala